waaw loolu moom man manuma koo dégg loolu moom mënuñu koo dégg nan la nekk wàññeeku man nañ ne def naafila yi waaw ak yokkute la comme seen tour ni mu koy woonee na na mooy naafila tan laka mooy loo xam danga ak ndoolent la pour yow ko dégg waaye est daa def lu wàññeeku alors que li ko yàlla gàlloon taxawe na ko loolu moom genn wàññeeku amu man nañ man nañ ne ki def naafila yi ëpp na ko ngëneel loolu moom daa leer te daa feeñ waaw loolu daa leer te daa feeñ te kooku mooy ki roy yonent bay saa sam dëgg-dëgg li nee woon mooy yonent saa masula yem ci farata yi kese waaw naafila yi ci la newoon ba ñenn ñu sax jàpp ne naafila guddi yi di wutee ci borom xam-xam est-ce que farata la woon ci moom wala déet waaye loolu ci xam ko yonent saa sallam ki nga xam ne mooy def comme moom li def kooku moo ko dina niru loolu mën nañ ko dégg est-ce daa tekki ne ki yem ci farata yi rek kooku daa am ak wàññeeku wàññeeku genn wàññeeku wàññeeku amu loolu du benn wàññeeku ci diineem te tamit loolu dara la dul yàq ak seedeem waaw dara la dul yàq ak seedeem nan la mën a yàq ak seedeem comme li ñoom imaamu Nawawi rahmatullah alayhi wax ne loolu day day nekk ak jam ci ak seedeem non mooy def na julli yi nga xam ne lii la def te rawatina kii nga xam ne loolu la jëloon engagement ci kanamu yonent bi alayhi salaam loolu di beneen affaire waaw yonent bi alayhi salaam du jël engagement ak benn nit ci loo xamante ne nii ak wàññeeku wàññeeku ci diineem da cee nekk loolu xaasa alayhi salaatu wassalaam loolu mënuñu koo teg rek voilà da doon tóora tuub tax da doon nangam ak nàngam da doon day loolu lépp man bu ko mënee dégg waaye ma ne ak wàññeeku wàññeeku dara moo ci amul. amul genn wàññeeku wàññeeku ku ci am waaw waaw amul amul amul genn wàññeeku wàññeeku genn wàññeeku wàññeeku amul fi naka leer waaw yonent lay saa saam ku ci nekk ci ñi woola saxal te yonent saa salam du saxal nit ci xam nag wàññeeku wàññeeku da cee ne li ko yàlla yónni yàlla bi yàlla li mu farataal ci ñun li mu farataal ci ñun lool la ñu xamal loolu la xamal kaw kaw mais dañoo xamal leneen mais ki nga xam ne moom da ne ah man de yooyu man damay tënku ci li nga xam ne daal euh, moom la ma yàlla teg daal loolu laay tënku léegi yeneen yi moom xam naa euh, yàlla baax na te loolu nit ki mënoo ko ci ŋàññi moo tax it euh, nit war war a war a war a war a yaatu dënn moo tax nit war a yaatu war a yaatu dënn ba bu ñëwee nit koo xamante ne nii mais sawaay benn naafila du ko def waaw du ci wàllu julli ci waaju koor mais manu la nekk loo xamante ne nga koy xoole comme si waajil mu lu ñaaw la def kii moo def lu ñaaw fan la def lu ñaaw bàyyi na li gën loolu <laughs> def lu ñaaw lu ñaaw fan la defe lu ñaaw aj Makka mu dem aji benn yoon am na mooy ajiwaat ajiwaat de ak niwee li ci yeneen saa saa wax yëpp defu ko waaw demal umra ci li dëgër ci borom xam-xam yi ne umra wam du farata moom mu ne ah kon deman baax na waaw aj naa wala wam demee aj mu def tamattu boole aj ak umra wala mu def xiraan ah, ak pis aj yeeg umra yi mu boole leen ñëw toog yeex na demaatul Makka depuis boobu kooku manoo ko ŋaññe quand ne waa ji ah sa ñàkk dem màkk bu bari bii lii ah, li naa fi la ji loolu day wa nekk wàññeeku wàññeeku te loolu benn wàññeeku wàññeeku ci diinin mukk waaw ah, loolu moom du wàññeeku wàññeeku wallahu ta'ala a'lam kon ginnaaw loolu kon ñu gis ah, loolu daa nekkoon point yu ama am solo yoo xam nañ ci bàyyi xel c'est pas que Euh, parce que quand même yoneen saa sax moo leen saxal ku nekk même bu dee man ñoom li ñuy wax man ñu ko dégg ci benn sens li ñuy wax naan waa da doon dóoru ñëw ak yooyu mais ma ne ah lu mu ci man di doon rasulu rabbil alamin moo leen ci saxal te day jàngale te xam na ne kaw kaw bi bu demee xut moom moom royukaay la ci ay ñoñom moo tax ku ci mësoo ñëw da lay wax ne la demal lii boo demee nga jànge lii nga ji nga xamal lii say ñoñ xam na ne ñoom ay délégué léegi bu di ñëw saxal leen ci loo xamante ne nii ndeke eh, ñoom bu ñu nee loolu des na seen diine des na daraa ci desu man nañ ne la koy gën a matal nag loolu nañ ko ak lay gën tax bu gën a bu gën kawee loolu moom banañ ko waaye mat na loolu moo taxoon ma ne la dugg àjjana ma ne simple la dugg àjjana c'est pas très compliqué waaw non c'est pas que damay def outil sëriñ boo xam ne man pour dugg àjjana non loolu loo loolu loolu loolu yow loolu man nga ko waaw waaw parce que loolu moom mooy yii ah. la lay utal mooy yow nga dépasser rek ci yooyu noonu nga xam ne ñépp ci yem ah waaw ñépp ci yem ku respecté yii ma ne li yoleen saa salam wax kooku day dem àjjana ku respecté yi da ngay dem àjjana jeex na ñépp ci yem léegi nag boo ñëwee ñëwoo utub sëriñ ngir yem ci lii xoolee yeneen saa saa loolu mooy lan nga ne ma yow loolu fan la tegu ci sunu man ne la xoolal saxaaba yi nekkoon ak Medina est bokk naa ñi nga xam ne dañ doon ñëw di demaat. di wéyal nañ keroog bi ñuy wax ci wàllu witar Maw Mawlana Ibn Mas'ud benn benn riwaay bi sax ne yeneen saa saa moo ko wax kaw kaw bi. bi nga xam ne ci lay wax ci wàllu witar euh, léegi am benn kaw kaw bu newoon ci mbooloo mi ne Ibn déggul yoneen saa salam mais yoneen saa salam lan lan la wax mu ne ko non yow concerné wala yaa ñi mel ni yow tamit ko loolu tax na la <laughs> affaire bi seen mu ne ko yow concerné wala yaa ñi mel ni yow mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom Medina mooy loolu lañ naan ñoo takkoo woon ak Rasulullah ñu gam-gam le bu dee tey tey ki nga xam ne moo taxawu place am bi sëriñ bi ñu nekk ak moom mu leen di tarbiya tous les jours ak wala jege ñoom Ah même bu dee sori nañ waaye bu mais muy ñoom lu bari ñooñu manu ñoo yem ak ñi nga xam ne dañoo ñëw benn jour dem seen yoon xam mbir mi dem ñooñu ñooñu mooy ñaari objectif yoo bokkul ñii nii xoolal ñoom Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lim leen xamal est ñoom ci ay farata kese la leen xamal ñu yem ci xoolal ñoom Seydina Xudayfa ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib Abu Bakar radiyallahu anhu lan la leen xamal yem leen ci farata jeex na déedéet kon loolu mooy ñoom bu ñu taxoo autre chose que rek yem ci lii nii loolu lépp loolu man loolu xam nañu ko waaye ma ne ki ñëw jël lii tënku li li li li li li farata ci l'islam nii ma kooku bu ko fi kenn sonal laa wax di ko sonal fii mu ngi ci lim war waaw man nga koo rek laay biir ne ko bon euh, euh, bàyyi ko ba gis ko mu mu mu dëgër ci lool nga ne ko waaw lii de c'est bien waaye ah yeneen saa salaam da daa wax ci xadis bi nga xamante ni loolu wax naan sama borom bi xadisul qudsi la eh, yawmal qiyaam danaan malaakaam yi danaan eh, danaan malaakaam yi ngeen xool ci jëfu jaamam yi bu dee jaamam bi bu dee ne eh, daa am lu ci rëq après ñu xool ndax am na tatawwa yu mu coobarewu loolu de xam naa day ko bàyyi xel de boo ko ci boole woon loolu day ko xalaataale moo tax yi yu mel noonu ba nga ko conseil yu mel noonu tëcc ko par tànk tànk amul lenn luñ ko ñaññaa voilà waaw ki ñuy ŋàññ kay mooy ki nga xamante ne li ko war def ko waaw kay ki ko war li ko war def ko wala da koy sàgga rek alladina man salaatim saahun waaw moom daal par fajar kese la julli xaw ma daa bëgg commerce am bi dox wala liggéeyam bi waaye yi ci des du ko julli wala benn yoon wala ñaari yoon comme niñ ko fooxoon lañuy ñuy julli loolu kooku ndax lan ndax doyadal ak sàggan kooku lañ war a ŋàññ kooku moom ak ngoññeeku ci diineem mais ki respecté mbir ko waxtu du ko raw kooku sawaay kooku moom euh, euh, euh, li mu nekk baax na am na lu ko gën nag waaye mu ngi ci lu baax wallahu taala alam yeneen jàngat yu ci am mooy da ngay gis ne kaw kaw yi dañ doon jóge fee di ñëw ci leen saa salaam waaw mooy sëriñ day yaatu gannaawa ah, day yaatu amul loo xamante ni yow daanaka xam nga kaw kaw bu moom nekku fi du du borom daraja ju réy yooyu waaw waaw moom fee la baax na ba xamuñ sax turam dañ daan araab yi rek benn kaw kaw waaw mais teewul ñooñu yeneen saa sam ñaata yoon lañ fi gis ci hadith bu ñëwee amul kenn ku ñëw mu ne lii gisoon nañ boo demee trois cent trente et un <laughs> gis nga foofu amo bi wax doon yuuxu yeneen saa salam di puus gaay naan eh ah daa am daa am kii lan noo ma dal daa am soxla xajal leen ko waaw gars yi naan ko wàccal mu ne dara laa waxul waaw ak jeneen ñoom ñëw ba ci yeneen saa salaam boo yooyu <laughs> ak lu mel noonu yëpp nga gis kaw bay dañ doon ñëw yeneen saa salaam baax na sax ku ko doon ku leen doon mu ne bàyyi leen ko mu ñëw arabu anako waaw bàyyi leen ko mu ñëw daa am daa am soxla mu ñëw waaw pii li nga xam ne mooy fekk euh, minaa la woon fële ca ajda mu téye ci ci ci ci laxaabu gëléemu yonent saa salaam di ko laaj ay laaj yonent saa salaam daal di koy wax ba pare ne ko nag daal naa ko ne ko léegi man ngaa bàyyi gëléem bi nag comme que tontu naa la nag ba pare <laughs> kaw kaw si daal di dem yoonam. voilà mooy gis nga accessibilité boobu boroom xam-xam ne da war a nekk ko accessible voilà amul bon euh, loolu wal iyaazu billah sëriñ boo xamante ne nii euh, taalibe VIP yi kese am accès ci moom waaw wal iyaazu billah ñoom bu ñu ñëw niñ ko waxee woon. ah ñoom bu ñuy ñëw ñoom fekk ñoom day am ñoo xamante ne nii ah ndakaaru lañ jóge jël ci ci ci ci ci ci ci ci kii yi waaw transport en commun yeeg yooyu ba sonn waaw yàgg ci yoon wi ñu yekkale leen fu nekk ñu ak ci ngir gis sëriñ bi moo xam ab événement wa am ñu ñëwaale ngir gis sëriñ bi ñu ñëw bàyyi leen ci ci bi ñu toog waaw ne bi daa fat ñoom ba ñu xëyee démb lañu xëy démb wala lañ boon waaw bi ñu xëyee rek fañ dal daal gaaw ci suba gi ñëw ngir ngir lool bu mu leen rek gis sëñ bi am waa joo xamante ne moom taalibe VIP la waaw boo moywul Los Angeles la wàcc biig ci guddi ba mu wàccee moom daa wàcc dem hôtelam wala këram villa wam bu mag bi mu am fële ca Almadi wala waaw ñu waajal ko reer mu baax mu xëy ndékki ba kii ba 11h nelaw ba 11h jóg ñu tegal ko sawaay benn oto mu jël ilaa ilaa ilaa autoroute yu fee yu gaaw yi ni tëb waaw dóor affaire yi mu daaru ak si ñamoo nga xam ne ñu ngi woon ñoom ñu bàyyi leen ci tibb moom mu ñëw moom de toute façon laata muy ñëw annoncé nañ ko sëriñ bi parce que woote na ah bëkk nee ne ah waaw moom dax tem mu yor perso numéro perso sëriñ bi moom waaw nga xam ne bu bu bindee rek ñu tontu ko ci saa si wala boo bëkk nee yëgal ko sëriñ bi waaw moom laata muy agsi yëgal leen sëriñ bi ne mu ngi ñëw ñu koy waajal waaw lii ci ay bernet yooyu léegi moom mu ñëw tëll ak katkaatam wala ak laram ab lam rouboo ñëw gaare gaa yëpp dar ko waaw bëkk néeg yenn yi daal di dem ñëw moom sukkoon kii voilà mu ñëw ne euh, euh, sëriñ bi ñu ne ko mu ngi ci biir waaw mu romb fi saway ñi nga xamante ne fii lañu fanaan daanaka wala ba ñu ñëwee ba ñu ñëwee ba léegi ba ñu ñëwee ba léegi eh, ni ñu fi yàggee poussière bi di leen gaañ moom ñu recevoir ko mu pare li muy def génnaat dem yoonam gaa yi ngi fi ba léegi loolu moom loolu mooy lu ñaaw la loolu loolu moom bokk liy wane ne kii matul li mu doona ah. kii moom bu ngeen fi defee yéen a fi bàyyi seen bopp bu ngeen fi defee yéen a fi bàyyi seen laa wax <laughs> waaw kon kii mooy ñii yëgoon nañ xanaa mu bañ koo yëg xanaa sëriñ yi ba ñuy ne nga am na ñu nekk ci bi waaw parce que des fois tamit yenn bëkk néeg yi walla iyaazu billah ñu bañ a wax sëriñ ci yenn yi waaw comme que ci biir lay ne nit ñi mën nañoo ñëw ñoom ñu gaaw leen canaliser ci biti wala ruq boo xam ne kenn du leen gis ba pare ngir xaar loo leen fa rek xaw ma ci ban fan ñu ko teg quoi waaw xanaa ci kaw kan sëriñ bi yëgu ko waaw loolu moom mënuñu koo teg nag ci loo xam ne moom yëgu ko woon waaw waaye war na nag moom waroon na defar ay nit ñoo xamante nii ñoo koy dar bi surtout yor ay mbiram ñoo xamante ne di topp di ko toppatool yenn yi ba ñu ne ñor yenn jikko yi ba yenn yi duñu ko dinañ ko sol waaw loolu lépp faay na tamit yoo xamante ne nii il faut à à rechercher à rechercher chez le sëriñ la même bu dee directement du moo ko def waaye indirectement ab yaram bi muy yar taalibe yi am na lu def parce que bu leen tegoon ci correctement fi ñu war a tegu muy esprit boobu ak xalaat yu ñaaw yooyu. di trier entre ñi nga xam ne ñooy taalibe yu am alal yi ak ñi nga xam ne amuñu alal ak borom daraja yi ñi ko newoon loolu doonuñ ko def waaw gis nga leen saa salam kaw kaw yi fu ne la ñuy jóge ñëw amul kenn ku mu gis sax léeg-léeg ñu koy kii mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne dawuhu waaw bàyyi leen ko waaw arabun maaluhu bàyyi leen ko mu ñëw waaw moo tax aj ga bam gisee gaa yi waaw ah ah ah, ah moo tax saxaaba ma ne yoneen saa salam kenn doonu loon dóor kenn di dóor comme ni ñuy xàllali kilifa yi wala di dóor biir ji di puus muy jàll non waaw yépp ku mas a def ko gis loolu rëpp nee na la bal ngay def arrêté leen waaw waaw kon loolu mooy li nga xam ne kii mooy suñu roy ko alayhi salaatu wassalaam suñu borom waxuñu ne laqad kaana lakum fi na dëgg-dëgg ci ndawal yàlla li royukaay bu mag pour dara voilà kon loolu daa am solo waaw loolu lu ama am solo la ci bi yàlla ak ni nga xamante ne nit ki noonee la war a dundee mu surtout sëriñ si wala ñi nga xamante ne ay boroom xam-xam lañ waruñoo nekk ah, jël seen taalibe def leen ay ay ay ay ay yu wuute ku nekk selon la ngay représenter ci wàllu alal ak wàllu am amu àddina ñu gën laa fonk keneen ki nga xam ne amu ko moom ñu relay ko fële wal iyaazu billaah loolu lu ñaaw la waaye dañ cee xam ne nit da ngay laaj li am solo waaw gis nga fii loo fi wax a wax wax loo mën a am am ci àddina bii. te amoo mooy ngërëmu yàlla gii tax nga duggul àjjana yow moom yàqu nga booy dee yàqu waaw fii ngay tàmbalee yàqu mais boo deewee di ko gën a xam voilà yi nga kaw kaw bi ñëwee moo sëy naa xadiis sëy naa Abu Ayyub bi sëy ak xadiis sëy naa kii bi euh, Talha radiyallahu anhu lan lañ laaj loo xamante ne moo leen di dugal àjjana waaw jeex na jeex na waaw te moom la kaw kaw ba waxoon kaw kaw ba nga xam ne waxoon nañ ko fi yeneen saa salaam da daf daf koo ne ko yow kaw kaw bi yow ne ko yow boo julli ba pare looy wax kaw kaw bi ne ko man nag maa uhsinu dan danatu ko waa dan danatu Muaz ne non man nag c'est que yoneen saa sallam man nag sa ngunum ngunum gi gi ngay def yaag Muaz man manuma ko ah waaw <laughs> eh, man yooyu manuma ko ah laa uhsinu dan danatu ko dan danata ko waa dan danatu Muaz non yoneen saa sallam nag dangaa war a xam ne man boo jullee ba pare yaag Muaz man seetlu naa leen ngeen di ngunum ngunumi ngunum ngunumi mooy ngay wax sa gémmiñ loo xam ne kenn dégguñu wax ji ngay wax xamuñu li ngay wax dëgg-dëgg mais am na looy wax waaw mu ne ko nag man nag mu ne man loolu loolu man yoneen sa salaam man manuma ko bi ngay def yaag Muaz léegi nag <laughs> yoneen saa salaam ne ko non man dama lay laaj rek léegi yow lan nga wax maa taqulu fi salaat <laughs> waaw waaw <laughs> waaw parce que da koo njëkk waa ji ne ah, man de ah <laughs> ah man moom man moom non damay def atashahhadu wa shahada yi def waaw ginnaaw gi nag bu ma ko defee ba pare ma allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar waaw ama wallahi ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adh <laughs> radiyallahu anhu sayna Abu Hurayra moo nettali hadis bi ku mel ni ñoom al imam Ibn Khuzaymah daal di nañ koy solo ak ñoom ci saxiixam ñoom al imaam Ibn Hibbaan indi na koy ci saxiixam rahmatullahi ala al jamii kon kaw kaw wi ne yoneen saa salaam man daal gis nga damay def seede yi damay def léegi nag waaye di wax allahumma esa eh borom inni man as'aluka maa ngi lay ñaan aljanna maa ngi lay ñaan aljana wa a'udhu bika minan naar tey musulu ci yow sawara amaa wallahi waat naa ci yàlla ne man maa or sunu dandam yeneen saa salaam sa munum munum ngay def yàgg Muaaz walla da du sa bos du caagantere bu Muaaz man man naa ko ah yeneen saa salaam ne ko hawlahuma nu dandin de <laughs> ne ko gis nga nag suñu munum munumi googu ñuy def ci diggante lii nga wax ñun ci la ñuy mooy ut ngërëmu yàlla rek waaw loolu mooy ngërëmu yàlla ndax àjjana kenn du fa dugg woomul ngërëmu yàlla waaw te tamit borom bi du soril aj safara mukk koo yàlla moo tax mu ne fa man zuhziha anin naari wa udxila al janna faqad faaz fa man udxila képp koo xam ne ah soril nañ la li nga xam ne mooy safara dugal la fi nga xamante ne mooy ajjana kooku faqad faza kooku daal dinay tonaw kooku daal dinay gañe waaw kon nag loolu la waaw gis nga kaw yi lépp c'est pour dire que kaw kaw yi dañ doon ñëw te yeneen saa salaam amul kenn koo xam ne mas ngaa ñëw hatta euh, ñi ñëw sax def incivilité def loo xam ne waruñu ko woon a def ñenn ñi ko xojoon comme ni ñu ko gisoon ci Riyad bi Seyna Anas bi mu ko xojee ci buntu jàkke ji euh, naan ko jox ma ci li nga xam ne moom la la yàlla jox ak yu mel noonu yëpp ak tamit kaw kaw bi nga xam ne daa ñëw tuur ndox ci ci jàkke ji waaw fekk ci jàkkaa yoneen saa salaam kaw kaw kaw bi eh, bëgg bëgg tuur ndox bëgg a saw waaw euh, akramanallah daal di dem moom fee taxaw summi tubéy ji daal di daal di curra voilà jeex na sahaaba yi gis ko nar koo pamti pamtee nar koo ah duma duma yu gaaw eh waaye yeneen saa sam ne bàyyi leen ko la tuzrimu alayhi la taqta'u alayhi bawla la tuzrimu voilà ah bàyyi leen ko bu leen dagg ay mbéewalam ci kawam te bu leen ko dog bàyyi leen ko ba mu pare mu ñëw jàngal ko waaw Seydina Muawiya as-Sulami ibn al-Hakam as nga xam ne moom it kaw kaw nañ xadiisam bi bi mu ne moom moo amoon ndaw euh, euh, sàmmkat bu bu jigéen bi waaw benn jaamam bu koy sàmmal ay ay ay ay ay gàttam benn bés xaw ma lu mu xoole rek ba till bi daal di lekk benn ma mer rek daal di koy mét tël mu ñëw bi ma ko waxee rek ma ubbi ko yenn saa salaam daal di eh, wax ndax daa ndax gëm na yàlla mooy koo kaw kaw boobu moom kaw kaw la woon Seydina Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami moom radiyallahu anhu moom moom daa nekk ci jàkk ji moom it ñuy julli eh, eh, ah, ab uti sóoli mu uti sóoli naan saxaaba yi di ko di ko wuy sama nday lu ngeen may xoole nii ñii luñ may xoole nii yoneen saa sallam dégg na wax ji bi mu mu daal di koy woolu nee na wallahi fa maa kahara nii wama wama daraba nii waaw waa ngi wàcc yàlla gëdduma te dóolu ma waaw daf maa xamal rek ne ma liy julli la waxu nit ñi euh, yellu ci quoi xamal mooy loolu gis nga noonu mooy kilifa yi amul euh, boo ñeen ci gaa yi nag da waaru quoi man nag yo ñooñu manumaa jëflante ñoom te ñoo wax loolu boroom xam war a yaatu yeneen saa salaam gis nga kon nii la doon doxalee ak ñi nga xam ne mooy ku nekk ak sa mbubb woyof naag sa mbubb diis naag lépp ci yem waaw xattaa ñi nga xam ne sax ay kaw kaw la ñu woon waaye booru ay kilifa la ñu woon genre al aqram na xaabis yi ñoom oyay na yi bu ñëwoon daa am nu mu doon doxale ñoom waaw neewul ne jé oyay na oyay na xam nga moom moom moom yoonam new ci voilà <laughs> waaw <laughs> waaw moom xam nga moom oyay na moom sawaay gis nañ fi ay kii te daañu war a xoromu lool mook al Abbaas ibn Mirdaas ñetti kilifa lañu woon yoo xamante ne nii soo euh, ay kilifaay arab lañu woon <laughs> waaw ñooñu ñëpp bokkoon ci kaw yi ñii banu Tamim ñii banu Fazaara ñii banu Sulayma voilà léegi nekk seen kilifa waaw banu Fazaara euh, euh, Uyayna moo doon seen kilifa banu Tamim ki nga xamante ne mooy al Aqram moo doon seen kilifa. ki nga xamante ne mooy waa banu Sulaym al al al al ibnu Midas al Abbas ibnu Midas ibnu Mirdas non al Abbas ibnu Mirdas waa as-Sulami kon ñooñu ay kilifa la ñoonu waaye gisoo niñ doon doxale gisoo nga xunay ni niñ def waaw comme que ñoom daal participé nañ ci guerre bi sa waay yoleen sa salam boo déggoo al Abbas ibnu Mirdas waxoon yoleen sa salam waay yoleen sa salam séddale jox yay nag sa gëléem Euh, al aqran cent gëléem daal di jox al abbas ibn mirdas mirdas cinquante al al na yoona saa salam seetaatal li nga jëf a yoona saa salam cinquante gëléem nga may jox man jox saa mbokk nawlay kilifaay arab yi al abbas ci uyay na nga jox ko téeméeri gëléem al aqran nga jox ko téeméer man mii nag seen nawle nga may jox cinquante yoona saa salam seetaatal li nga waaw atajalu nahwi wa nabal hubayni bayna uyaynata wal aqra'i yaa ngi fàttala ko wama kaana hisnun wala haafizun yafuqaani shaykhi fil majma'i waaw saa <laughs> saa ji seeni baay Uyayna ibn Hisn Hisn al-Abbaas kii al-Aqra' ibn Haabis Haabis ibn Haabis ak Hisn masuñu ko yóbbul saa baay waaye taxaw place sama baay la ko ña nga xamante ne mooy sa baayu ñaar ñii yóbbalu woon sama baay man ma nekk doomam ñu ma koy yóbbul yépp saa saa seetaatal ma saa saa ne ne ñi kii daggal leen ma làmbañam mooy jox leen ko ba noppi waaw ñu jox ko téeméer moom tamit mooy yooyu yëpp gis nga jëflante googu ah, te neewul nga ne nan yow yaay séddale wala maay séddale man la yàlla séddaleloo xoolal cinquante yi yem ci gis nga boo bëggul nga delloo ma ko waxu ko lool de <laughs> mu a say rek daan ñu wax ah, ah ne da ngay lañ la jox mu jeex <laughs> yëpp siyaasa xusnu siyaasa dafa bokk. ci boroom xam-xam bi rawatina kilifa yoo xam ne da koy doxalante ku nekk ak na nga xam ne noonu lay doxalanteeg yow waaw waaw waaye accessibilité boobu foog mu am waaw yeneen saa saa gis nga kaw kaw yi dañuy ñëw di laaj te waxoon naa la kaw dañoo am xel bu jàpp ne waaye dañuy ñëw di laaj laaj yu am solo waaw gis nga yu am solo moo tax waxoon nañu Seydina Anas ne woon ñun dañu bëggoon euh, lool soppoon euh, kenn kaw kaw boo xam ne ci kàll wi lay jóge ñëw daal di laaj laaj yu am solo yoo xam ne day ñun ñu toog di ko diglu waaw ñu jàngal ñu jàngale ci lu bari ñoom saxaaba yi newul Medina voilà waaw ah, kon loolu ala saakina afdalu salaatu wassalaam loolu dafa am solo quoi waaye tamit dañ cee xam ne mooy nit bu dee ne dafa ràngoo ko yàlla teg kooku man nañuy am yaakaar bu baax que ni kii àjjana la jëm. ñu leen saa salaam nag. comme li imaam al-Hafiz wax rahimahullah hypothèse bu njëkk bi que ne amaana borom bi da ko wan que ne waa ji nii day faatoo di engagement da koy woon moom mu tax mu ne. bu dee ne képp man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-janna falyanzur ila hadha képp ku bëgg bëgg gis góor goo xam ne ci waa la bokk na xool ci kii na xool jëme ci kii. que soit lool wala ku mu ne il faut benn hypothèse bu ne hadith sayyidina Abu Ayyub bi que bu dee ne jëf ne li ñu ko digal de voilà kon bu boobaa ñun itam dañ ciy mën a jànge amul nekk fi naan kuy dem àjjana yàlla kese ko xam ma ne yàllaa ko xam ne yàllaa ko xam ne waaw inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula léegi yow lan nay borom bi nee na ñu gëm yàlla te dëggal tey jëf-jëf yu baax yi àjjana firdawsi mooy nekk seen wàccuwaay léegi ñun ñu gis ku mel noonu après ne ñun duñ ko seede yeneen saa sax ne bu ngeen gisee nit ki ya'tadul masajida wala al masjid fashhadu lahu bil iman bu gis nañ ko ci Riyad bi bu ngeen gisee nit ki muy muy mu mu bari tànk am ay habitude am ci mosquée yi seedeel leen ko moom yàlla léegi ñun dañuy toog naan duñ ko seedeel dañ ko koy seedeel par force waaw képp ku dëppoog yi nga xam ne mooy farata yi dañ naan kii de yaakaar bu rafet bi ñu am mooy ne ci waa àjjana la bokk waaw voilà kon nag man sarrahu an yanzura ila hada képp bokk na ci ñi nga xam ne nit ki nitu àjjana la mooy ki nga xamante ne nii farata yi ko yàlla teg da koo respecté jeex na point waaw mu ngi noonu taala alam kon hadis bi foofu la yem léegi ñu teg ci bi tegu rek gisoon nañu ko dañ koy tudd rek daal di jàll <coughs> insha allah al imam al nawawi rahimahullahu taala bund hadis mille deux cent treize mu ne wa an Jarir ibn Abdillah radiyallahu taala anhu annahu qala بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه kon al imaam al haafiz mu indi xadis bi muy avant-dernier avant-dernier ah, xadis inchaa allahu taala mu ne wa an Jarir ibn Abdillah xadis ba la ñu gisoon Seydina Abu Hurayra kan moo ko jëlee ci moom ah <laughs> Abu Zur'a la woon Abu Zur'a nu mu tudd Abu Zur'a mais nu mu tudd mais surtout Jarir la ñu loolu la Abu Jarir nii la Ibn Abdillah al-Bajaliyu muy Abu Zur'a Ibn Amr ibn Jarir doomu Jarir ibn Abdillah moo ko jur hein ah loolu loolu am am solo la kon Abu Zur'a léegi kii maam ji nag moo nekk nii mooy Jarir ibn Abdillah boo ko ñu mujjee dugg ci l'islam ñëw gis yoneen saa salaam al-Bajali gisoon nañ xadiisam bi mu ne keroog xajjatul wadaa yoneen saa salaam moo ma ne yaa Jarir istamsiti naas ne ma jarir noppi lool noppi lool nit ñi waxal nit ñi ñu noppi ñu ñu ñu waaw ñu xerawul kon waan mille deux cent mu nekkoon ki ginoona te yusufu hadil umma la ko Seydina Omar doon woowee Seydina Omar doon wax ne jarir radiyallahu mooy yusufu xeetu yonent saa salaam lu mu bëgg a wax mooy moo ci gën a rafet te jarir dafa rafetoon ba pare amoon jëmm moom Dihyatu ibn Khalifa léegi nag borom xam-xam ñeen dañ ne eh, am nañu ne Jarir sax moo gënoon a rafet sauf que Dihya dafa mujjee ñëw dafa mujjee ñëw ci feewu juddu yoneen saa salaam alors que Dihya moo fi mas a nañ bokk na ci ñi nga xam ne yoneen saa salaam ñoom la doon jox lettre yi ñu koy yóbbu ibn Khalifa al-Kalbiyu radiyallahu anhu Seydina Jibril lu bari bu doon ñëw ci yoneen saa salaam léeg-léeg da doon jël formam moom waaw forme saxaaba boobu lay jël moo tax yeneen saxaaba yi bu ñu ko gisee yeneen saa taxaw lu yàgg ñaa ko may seen saa sa sànq ñu ngi gis nga taxaw ak Dihya Dihya rek di wax boobu pare mu ne dañ koo gis waaw mu ne du Dihya de kooku Jibril la voilà parce que du doon ñëw lu bari doon yor formam voilà comme quoi mooy malaaka yi dañoo bëgg rafet lu rafet waaw comme borom bi tabaaraka wa taala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba waaw ak al al bi eh, mooy mooy mooy borom mooy defal nit ñi taa waaw waaw kon ak al qawl al jamil al al qawl tayyib yooyu yëpp borom bi loolu la sopp waaw waaw waaw kon xatta euh, malaaka yi buñ ñëwee di jël forme kenn dañuy xool ku taaru ñu daal di jël seen forme bu dee forme nit liñ bëgg a jël waaw ñu jël forme am nit boo xam ne ku taaru la Seydina Jarir nag ku taaru la woon euh, ba Seydina Umar radiyallahu anhu naan yuusufu hadhihi al umma mooy yuusufa xeetu yoneen saa sallam ala eh, say ala nabiyina wa ala sayyidina Yusuf as-salaatu wassalaam hmm? mu ne waan Jarir ibn Abdillah mu ngi jële kon ci Jarir doomi Abdillah al-Bajali al-Bajali radiyallahu anhu annahu qaala nee na baayatu nabiyya mu ne man de jaayante na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw jaloore Allahu akbar <laughs> non lii mooy xéewalu yàlla parce que am na ñeneen ñoo xam ne noonu lañ doon def gisoon ñoom Qays ibn Abi Hazim noonu lañ doon def di jóge ne di ñëw ngir gis yeneen saa salaam ñu ñëw ñu ne leen yeneen saa salaam gén denc nañ ko yaa trois jours ah yeneen saa salaam moom nga doon seetsi waaw mais na fan yii bañ génn denc nañ ko ah waaw fadlullahi la nekk saxaaba ñooñu ñooñu borom bee dogal lu ko neex sinon ba ñuy jóge seen dëkk yeneen saa saa mu ngi doon dund ñu ñëw ñuy jóge seen dëkk mu ngi mel ni nga jógee eh, ndakaaru mu dem eh, Tamba ngir seeti nit yàlla ab boroom xam-xam yow bi ngay xëy eh, daanaka mu ngi fi woon ba nga ñëwee ba àgg ñu ne nga leen man de Serigne diw laa doon laaj gis kër gi bari nit ñu ne la ah xanaa yëgoo li xaw moom de gaañu ne cet après-midi yow yaa ngi ak si dix-sept moom mu ngi gaañu quinze heures comme lu noonu quoi <laughs> waaw ñii nag ay fan la woon ay ñetti fan ak yooyu Seydina Jarir ibn Abdillah moom nag moom moom moom nekk na ak yeneen saa mu ne bàyatu man de jaayante naa annabi ak yeneen saa salaam ala iqaami salaa ci kaw taxawal julli waaw wa itaay zakat ñaar di joxe zakat kon lëkkaale mag suñu buntu ngo baabu ta'kiidi wujuubi salaa buntu bi wax feddaleek ah waru zakaat waaw jaayante ke wan nusxi li kulli muslim ak bi laaye biir bi seet la gën a sell ci lu nekk ngir jullit bu ne waaw mu ne muttafaqun alayhi xadiis bii de al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul xuseyni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi xadis bi romboon na xadis cent quatre-vingt-deux mooy xadis bam noon athani an jarir ibn abdillah radiyallahu anhu annahu qaala baaya'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqami as-salati wa ita'i az-zakati wa an-nusuk li kulli muslim waxoon nañ ni nga mille deux cent treize walillahi alhamdu wal minna mu ñëwaan leen léegi rikaalim wax nañ la ko sànq kon nag ci kaw noonu ci la ñuy yem tey bii di ñëw nag ñu jël dernier xadis bi dernier xadis bi xadis bu guddi gudd la dañ ko dul jàng sax insha allah mooy du nekk loo xam dañuy tàmbali jàng ko dañuy ñëw comme a gudd yi ñu fi gisoon comme bu Seydina bi radiyallahu ta'ala anhu li muy wax euh, seen nettali boobee ak Tabuk xam nga newu ñoon di jàngale ndax dafa guddoon lool xadis bii tamit dafa gudd lool moo tax insha allah bu Seydina Abu Hurayra di ñëw nag di wax ci léegi nag